min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wal xamsiin. wa an Itbaan bni Maalik radiyallaahu anhu wa huwa min ashaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam mimman shahida badran minal ansaari annahu qaala kuntu usalli li qawmi bi bani saalimin wa kaana yaxuulu bayni wa baynahum waadin idaa jaa'atil amtaar fa yashuqqu alayya jityaazuhu qibala masjidihim fa ji'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu lahu innii ankartu basarii wa inna alwaadiya alladi bayni wa bayna qawmi yasiilu idaa jaa'ati al-amtaar fayashuqqu alayya ijtiyaazahu fawadidtu annaka ta'tii fatusallii min baytii makaanan attaxiduhu musallaa faqaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam sa'af'al فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه faqaama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fakabbara wa safafnaa waraa'ahu fasallaa rak'atayni summa sallama wa sallamnaa hiina sallama fahabastuhu calaa xaziir fahabastuhu calaa xaziirin yusna'u lahu fa sami'a ahlu daari rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi bayti fa saaba rijaalun minhum hattaa kasura ar-rijaalu fil bayt fa qaala rajulun minhum maa fa'ala Maalik laa araahu fa qaala rajulun minhum zaaka munaafiqun laa yuhibbu Allaha wa rasuulahu faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taqul zaak alaa taraahu qaala laa ilaha illa allahu yabtaghii bidaalika wajha allah faqaala faqaala allahu wa rasuluhu a'lam amma nahnu fa wallahi la nara wuddahu wala hadiithahu illaa ilal munaafiqiin qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa inna allaha qad harrama ala nnaari man qaala laa ilaha illa allahu yabtaghi bidhalika wajha allah muttafaqun alayhi wa itbaan bikasri al-ayn al-muhmala wa iskaani taa'i al-musannaati fawq wa ba'dahaa baa'un muwahhada wal xaziira bil xaa'i al-mu'jamati waz-zaayi hiya daqiiqun yutbaxu bi shahm wa qawluhu saaba rijaal bis-saa'i al-musallasa ay jaa'uu wajtama'uu qaala al-imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah ci garab gii ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum di ñu dikkal ci xadis bu bees xadis quatre cent dix-sept comme ni ñu ko annoncé woon yëgale ko woon ci bii weesu ci si ñun jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis quatre cent seize ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn mu doon xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wala Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anil jamii ah bi mu ne yonent bi alayhi salaam de keroog lamma kaana yawmu ghazwati Tabuk wala yawma kaana ghazwatu Tabuk asaaba an-naasa majaa'a gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis hadis bii mu ci tafale mu ci teg mu ne waa Itbaan di 417 ñeenti téeméer kon ak juróom. Euh, euh, ak fukk ak euh, juróom-ñaar mu ne waan Itbaana mu ngi koy jële ci Itbaan waaw saxaaba boo xam ne Itbaan la tuddoon Ibn Malik di doomi Malik Imaam An-Nawawi ca suuf mu ne wa Itbaan bi kasri al-ayn al-muhmala moom Itbaan la ñuy wax dañuy wax mooy da ngay kasra ayn boobale waaw ay ngay wax Itbaan voilà Ibn Malik am na nag ñu ne dañuy waxaale on tamit am nañu koy wax même bu dee imaam An-Nawawi waxul lool mais lii mooy li gën a siiw itbaan bi kasril ayn al mu'mala wa iskaani taa taa bi da koy sukun it bul wax ata bul wax iti bul wax utu baan al musan al mooy taa bi nga xam ne ñaari tomb la waaw mooy ndax li tax ñuy wax yi surtout taa yi nga am dapt yi nga xam ne lañ koy kiiwee te na ko ah? fawq ci kaw nag moo bu ko jàppee ñaari tomb yi nga xam ne ci suuf lay nekk de muy yaa muy ay déedéet ci kaw ot muy it boog it waaw ot parce que ot am na <laughs> daa siiwal ot baan mais it baan moo gën a siiw comme ni ko al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala leerale ci al fath ah, mu ne wa ba'daha ginnaaw nag at bi baa un muwahhada benn baa mooy boo xam ne benn tomb lay am waaw mooy baa waaw dalaa bëgg a wax ni koy takke boo koy bind boo gisee nga xam ne nii lañ koy liire bu kenn juumee rek nga xam ne kii wa juum voilà ñi nga xam ne benn tomb kon nag mu ne waan Itbaana ibni Malikin di doomi ko ñuy wax Malik voilà bokkoon ci ñi nga xamante ni ñooy wal Ansaar radiyallahu ta'ala anhu ibn Amr ibn Ajlan ibn Zayd ibn Ghanm ibn Salim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraji al-Khazraji radiyallahu anhu al-Ansari al-Badri waaw moo tax mu ne wa kaana te moom Itbaan nii daa bokkoon mimman shahida Badra ñi nga xam ne dañoo fekk woon Badar ndaw jaloore xare Badar ma'a rasulillahi ànd ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw mooy ajallu ashaabi rasulillah ñi nga xam ne dañoo dem jaay seen bakkan ci kanamam xare li takuna kalimatullahi hiya al ñi ci gën a féete kaw nag te ña xare ñépp mooy waa ahlu badrinil usuda loo gaynde yu mag ya waaw <laughs> kon moom mii nag ci ñoom la bokkoon ci waa asmaa'u ahlu badr itbaan bii ci la ci ñoom la bokk waaw allahu akbar mu ne moom yaqulu mooy annahu qaala nee na kuntu damaa nekkoon usalli doon julli li qawmi ngir samay ñoñ bi bani Salim samay ñoñ fan lañ bokkoon ci waa banu Salim waaw waa banu léegi dañuy wax affaire bi jàll ba après ñu ñëwaat ci njàngat yi ak yooyu ah da affaire bi dafa gudd de waaw euh, kii bii nii euh, bu gudd la ma sha Allah ma sha Allah hadis la bu gudd a gudd ma sha Allah mu ne kon bi bani saalim ñooñ laa doon jiite samay ñoñ dégg nga sànq bi ñu lay wax moom fan la bokk Itbaan ibn Maalik ibn Amr ibn Ajlaan ibn Zayd ibn Ghanm ibn Saalim Saalim ibn Awf ibn Amr ñoom seen ñi nga xam ne ñoo bokk koñ foofule nga xam ne ñoo bokk ay maam nee na maa doon jiite nag ci suñu quartier ba waa Banu Salim wa nag waaye nekkoon na yaxuulu di dox sama di yaxuulu di dox bay nii sama diggante ba bay na wu ak seen mooy jàkka man fi sama diggante wenn xur woo ne idaa jaa'atil amtaar waaw bu taw yi ñëwee day dox sama diggante yoon mooy xur wi mën a dox jàll mais nag nawet bi ñëwee taw yi di wàcc bu boobaa nag mooy day nekk benn barrière benn dig-digle comme si benn barrière man jàkka ji fële la nekk te man fi ma dëkk pour ma dem fa foog ma traverser ci ndox mi nekk loolu lay wax wa kaana yaqulu <laughs> waaw <laughs> waaw moo doon tax ndox moo mëne nag doon tax foofule moo doon tax ma pour ma demoon fa nag da doon metti lool waaw mu ne fa yasuqu alayya da doon tar ci man lool ijtiyazuhu waaw mooy di ko jéggi jéggi ga nag daf ma doon metti lool xibala masjidihim ngir mën a dem ca seen fa seen jàkka ja nekk ba ma dem di leen jiite léegi nag bi kon wax na la mbir mi nan la demee woon moom imaam la woon premièrement xam nañ ne moo doon jiite eh, eh, ay ñoñam waa banu Salim ibn Amr ibn Awf ah moo Amr ah moo leen doon jiite waaye moom këram jegewul woon jàkka ji loolu beneen information la te diggante a ak jàkka ja am na wenn xur woo xam ne bu nawet bi bu dee day taw day taa léegi nag moom pour mu dem fa nag day metti ndax foog mu jaar soit ci ndox mi wala di mooy toog lu nekk mais ndox mi moom foo jaar dina fa jaar am na loolu du lu du lu simple te ci say tànk ngay doxe waaw mu ne fa yasuqu alayya léegi nag mu tar ci man ijtiyazuhu qibala masjidi ngir mën a dem fa seen mosquée ba seen jàkka ba nekk di leen jiite bi mu demee neen nag fa jiitu rasulallah ma ah, dikkal dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma ah, ah, day wane ne Medina du jumaay yonent waaye saa la <laughs> nañ ci ñëw yaa bu ñëwee ci njàngat yi insha allahu taala kon nag bul yàkkamti kon mu ne ah léegi ma dikkal dawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa qultu la ma ne ko. inni ankartu basari yonent bi saa saa man sama bët yi neexatul de waaw euh, parce que moom mi à vrai jamono jii silma xagul woon waaw dañuy bañ a guddal fii ah parce que dafa guñ taxrib bi yooyu tay moom xam naa lool kese dañuy firi nii def taxrib bi tëj bii ñëw ñu déggu ci jàngat yi kese xadiis bi yaataloon nañ ko bu baax ci siira bi waaw bi ñuy gis tarjama Seydina Itbaan nii ak xew-xew boobu radiyallahu taala anhu wa ardaah waaw mooy imaamu Maalik rahimahullah da koo ne moom mii dafa nekkoon koo xam ne dafa dafa euh, silmaxa waaw sauf ñeneen ñi ko soloo yépp jële ci al imaamu Zuhri yooyu ñoom dañu ne waxuñu ne moom da mooy Eh, moom nekkul woon koo xamante ne nii daa silmaxa mais bëtam moo mooy ay ak gisam moo moo moo moo leeratul mooy da doon dem da doon rétrécir voilà xam nga loolu nit koo xam ne da doon gis di yëg ne ak gisam a ngi deñ par ndànk-ndànk son champ de vision li ma doon mën a gis di wàññeeku par ndànk ba li nga xam ne ci lay dem ba nekk silmaxa complètement waaw moom nii looloo ko daloon jamono jot silmaxagul woon mais après dafa silmaxa ba moo tax Seydina Mahmoud ibn Rabi' mi jëla xadiis bi ci moom radiyallahu anhu saxaaba bu ndaw la woon ah radiyallahu anhu nga xam ne mu ngi gane àddina l'an six ci moom ah wala l'an moo ko jëlee ci moom moom dane man ba ma fay ñëw di euh, mu may nettali lii fekk mu nekk ama xa silmaxa la woon di jiite ay seeni ñoñ waaw léegi nag riwaay imaam Maalik bi dàqantewul comme li ñeen ñi ne o imaam Maalik dafa wuteeg jamaa mbooloo yi ko jële ci imaam Zuhri non non du dafa wute mooy daa wax fa mu mujje mooy loolu que mooy dafa mujj nekk ku silmaxa waaye jamono ji ak gisam dafa nekkoon loo xam ne dafa wàññeeku woon waaw mu ne nag looloo tax ma dëkkal yeneen bi alei salaam ma ne ko nag inni ankartu basar ji mooy ah yonent way sar sa man di sama gis mu ngi wàññeeku waaw mooy maa ngi jege ñàkk sama gis wa inna al waadiya alladhi bayni wa bayna qawmi te gis nga xur wi nekk sama diggante sama dëkk ak sama ñoñ yi nga xamante ne nii waa banu amr ah, waa banu salim yii nga xam ne maa leen di jiite ah sama diggante ñoom fa jàkka ja nekk de daa nekk suma digganteeg ñoom ah ah aw xur wa sama diggante bayni wa bayna alhamdulillah bayni sama diggante wa bayna qawmi sama diggante ñoom yasiilu day roogalaat de mooy day ruisselé waaw ah mbir yi mooy foofee bu tawee hmm mooy affaire bi sawaay day kii quoi ay torrent lay doon waaw day gën a yokk mi day yokk ida ja'atil amtar bu fa ndox yi ñëwee mooy bu taw yi nag fa wàccee fa yasuq nag mu tar ci man alayya ci man ictiyazuhu man koo jéggi ba mën a dem ci correctement dem jiite ji sama ñoñ ñi sa seen jàkke ja léegi nag yonent waaye saa saam fa waditu ma namoon bëggoon man a annaka que yow tati nga dikkal ma ca sama kër fa tusalli nga jullal ma min bayti benn bërëb ci sama kër makaanan benn bërëb ca sama kër makaanan min bayti ci sama kër makaanan benn bërëb attaxiduhu yow yaa ma koy inaugurer yaa ma koy defal waaw boo ñëwee julli fa léegi nag ma jàppe foofee def ko musallam foo xam ne faraay jullee léegi waaw fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi alay saat salaam ne ko sa af'al dinaa ko def li nga wax waaw <laughs> waaw léegi mu dem mooy wax na li li ko tax a jóg jóge na dëkkam fële fépp Medina la mais ay quartier la yoo xaw a sore mu ñëw ba nii fi yeneen trois cent cent nekk waaw ah, waa banul na jaar noonee ñëw waaye ñoom ah wax ko exposé na ko gaaral na ko li nga xamante ni nii li nga xamante ne nii moo xew wax na ko li xew yeneen trois cent cent ne ko dinaa ko def faqad amu xëy ah alayya ci man rasulullah ah yonent bi alayhi salaam daal di xëy ñëw waaw wa Abu Bakr te bi ñëw mu ngi ànd ak ànd ndoom ba siddiquhul mukabbaru radiyallahu anhu wa Abu Bakr mu ngi ànd ak Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu kañ lañ ñëw garaabee mooy dañoo suba ji kii rek mu jóg déet mu ne la ba'da mashtadda an-nahar ndax garaa mooy jamono jooju yépp ba ba ba ba ba ngoon di jot loolu lépp xaar xudwa après <laughs> ah, day am al-ghadaatu al ashiyu voilà <laughs> voilà istadda mu ne baadama istadda an-nahar bi nga xam ne ci la euh, euh, jour bi jóg mooy jant bi tàng na ah ba jant bi jóg waaw waaw ba yëkkati ko ba loo xewee mu commencé tàng ci la yonent bay saa saam agsi ci suñu sama kër ànd ak àndandoom bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu fasta'zana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi agsee te buntu kër ga yonent bay saa saam ñëwul rek ne saraax dugg te naan maay rasulullah waaw déedéet <laughs> fasta'dana mu laaj ndigal <laughs> rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ngir dugg waaw waaw doon tey suñu kër yi kër ya nga xam ne ndekee am ña nga xam ne seeni kër sonnerie la da ngay bës nga bës wala koŋ-koŋ ngay def nga koŋ-koŋ wala bu dee am mbañum rus mbañum ngàcce moo nekk di digg bi nga taxaw bala loo ñëw rek dugg ba dugal sa bopp benn côté bi dundal ay salaamaaleykum non fële ngay taxaw foo xam ne doo gis ñu nekk ca gannaaw sàkket bi nga door a asalaamaaleykum bañ na la du lool mooy istadara voilà fastadara mu laaj ndigal rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa adintu lahu ma daal di koy permettre mooy ne ko bismillah mooy ak sil daal niñ koy wax waaw falam yajlis waaye gis nga bi mu dugg see toogul xatta qaala ba ni muy waxe yeneen lay saa saa dafa nuyoo ñu ma fay ko dañ ko mën nga ak yi rek mu ne ma ci saase ayna tuhibbu an usalliya min bayti ne ma man itbaan ana fan nga bëgg ma jullil la ko ci sa kër waaw neera fa ashartu lahu ila al makaan alladhi uhibbu an usalliya fii mu ne fa ashartu ma daal di koy junju indi ko ko ilal makaani ci bërëb alladi ba na xam ne uhibbu man itbaan bëgg naa an usalli fiihi moom mu julli fa yonent bi alayhi salaatu salaam nee na qaama di ma ko junjee fa qaama mu taxaw jóg rasulul mooy tooguloon sax mooy mu dem taxaw foofee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko wax na ko fii laa bëgg waaw ndawal yàlla yàlla na borom bi julli tey sëlmal ci moom te mu daal di kabbaar taxaw ne allahu akbar léegi loolu mooy kabbar nee na bi mu defee loolu wasafaf naa war a ñun ñu newoon ci kër gi ak bien sûr Seydina Abu Bakar mi mi mi àndal te am na yeneen riwaay yu ne dafa dugg Seydina Anas jëlee na ko ci Seydina euh, Mahmoud ibn Rabi' waaye jëlee na ko boppam moom Seydina Anas ci boppam jëlee na hadith bii ñu Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhum mu ne Yonent bi saa dafa ñëw ànd ak ay saxaabaam waaw loolu ñu koy dégg am yoo xam ne dañ ne Seydina Omar dafa mooy yonent lay saa saam ba muy génn di jóge Medina di ñëw di moo fi Medina la di jóge quartier di ñëw ci Seyna Itbaan Seyna Abu Bakar kese la àndaloon léegi nag ñeneen ñi dañ koo dab après lañ ñëw waaw kay moo tax ñu ne ñoom ñu ñëw comme yonent lay saa saam ak si laak àndandoom bu mag bi alayhi saa saam ñeneen ñi xam naa ñàkkul ñu dégg ne Seyna waroon du ñàkk ne <laughs> day ñëw laaj ana yonent lay saa saam ñu ne ko mook si moom Abu Bakar de génn nañu dem nañ lële rek mu topp ci boo nangu lool moom moom moom <laughs> du ñàkk yu mel noonu <laughs> ñëw nag fekk leen foofu ne ak ñeneen yeneen i groupe saxaaba loolu ngay déggee seneen su mu ne mu ñëw ak ay saxaabaam mais Seydina Abu Bakar nii la àndaloon radiyallahu am ñeneen ñu ñëw fekk ci ko léegi yonent sallallahu alayhi wasallam dem kàbbaar ñun ñu ni tam ah wasafaf naa ñu def sàppe wara awu ca gannaaw ca gannaawam fa salla rak'atayn mu daal di julli ñaari rakka fa salla mu julli rak'atayni ñaari rakk kon naafila woon mu jiite leen waaw loolu yëpp ay jàngat la waaw jiite naafila waaw ñaari rakk lii moom kenn manu feewee faata la biir Medina fu ñuy jullee ñaari rakk jara ci doo xam ne badama stadda nahar fekk <laughs> jamono yi sax dadul julli heure julli julli ci tisbaar wala yooyu kon mu julli ñaari rakk summa sallam ginnaaw gi mu daal di sëlmal mu ne bi mu sëlmalee wa sallam naa xiina sallam ñun ñi nekkoon ci gannaaw bi ko topp ñu daal di sëlmal gannaaw ba mu sëlmalee waaw nee na nag bi mu paree def na kon li nga xam ne moom laa ko doon moom laa sàkk woon ci moom alayhi salaatu wasalaam mu ñëw sama kër jullil ma fa benn bërëb boo xam ne moom laay jàppe foofu jullikaay waaw def na kon loolu ah lii laa bëggoon def na ko waaw julli na bërëb ba mu bëgg ci sama kër ma jàpp ko jullikaay léegi nag bi mu paree fa xabastuhu ala xasiir ma daal di koy téye nag mooy ah mu ngir mu bañ a ñibbi daal ci saase ndax benn plat boo xam ne moom laa ko defal xasiir eh, wax yi dañ cee wute am na ñu ne ay genre eh, eh, ñeex la moo xam dañ ci def ay dog yàpp ñu def ci loo xam ne genre mooñ ay ay ay araw ak yu mel noonu ñuy mooñ ah di ko ci def jële ko ci pepp yeeg yooyu hmm? loolu nga xamante ne benn plat la woon ñoom bu ñu xam waaw yusna'u lahu woo xam ne moom lañ ko doon defal waaw léegi ay mooñ lu ñu mooñ defaale ko def ko ci euh, mu lekk geeg ñeex meeg yooyu neena boo xam ne yusna'u lahu moom lañ ko doon defaral moom yonente bi alayhi salaam fa sami'a ahlu daari rasulallah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag demee noonu euh, waa kër gi <laughs> waa kër gi hein mooy ñi nga xamante ne ni ñoo dëkk ci kër gi dégg ba bi alayhi salatu wassalam waaw allahu akbar <laughs> kon nag mu ngi noonu de <laughs> waaw boo dañuy gàttal dañuy gàttal ah hein voilà Euh, sinon euh, wax dëgg affaire bi mënoon na gën a gudd waaw way yow xam naa xasir yi nga dégg moom moo la moo tax nga xaw a <laughs> sawar nii <laughs> waaw <laughs> Ibnu Qutayba nee na tusna'u min lahmin yuqta'u sigharan thumma yusabbu alayhi ma'un kathir fa idha nadija ah darra alayhi ad-daqiq waaw wa in lam yakun fihi lahm fa huwa asida par allah ibn Qutayba nee na xasira ay gis xam ne daa bëgg mu ñëwaat naa ci ñëwaat rek ngir nga sawar mu ne moom de palaa la boo xamante ne nii tusnaw min lahmin dañ koy defare yàpp ci yàpp moo xamante ne tuqta'u dañ koy dagg waaw daggaate def ko ay morceaux yu ndaw yuqta'u siraran yu ndaw après nag ñu sotti ci ndox mu bari bu ñoree ñu ah, jël euh, mooñ gi araw bi ah, mooñ gi loo xam nañ ko mooñ daqiq hmm, daal di ko ciy def waaw waaw nga bu amul ndawal nag asida lañ koy woowee insha allah <laughs> léegi <laughs> bi mu demee noonu kon bi mu solmali kon bi nga xamante ne loolu la mooy mu téye ko ne ko boo ko waajalal nañ ko benn plat ngir mu ñu waajalal ko benn plat entre temps léegi nag fa sami'a ahlu daari anna rasulallah léegi waa gox waa suñu koñ bi <laughs> moom la ahlu daar du këram kese mais mbokkam yi nga xamante ne ñoo bokk foofee ci waa banu euh, Salim daal di dégg ñi nga xamante ne nii mooy këne yonent bi alayhi salaam kat mu ngi kër Itbaan waaw fa sami'a ahlu daari anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi bayti ñu dégg ne yonent bi sama kër waa koñ bi dégg fa saaba rijaalun minhum ñu bari waaye kër gi jekki rek fees <laughs> maa kasura rijaalu fil bayt commencé nit ñi di bëbb di ñëw di dajaloo di dajaloo ba kër gi nit ñi bari lool ci kër gi Allah ndax dañoo dégg na yonent bi saa saam ñëw na seen quartier bi Allah <laughs> waaw léegi nag fa qaala rajul bi ñi ñi ñëwee noonu ñu dajaloo fa qaala rajul toog ñu toog benn waay wax ne waaw maa faala Maalik laa araahu benn waay ne mais mais Maalik moom lu mu def man gisuma ko lu tax gisuma ko ci mbooloo mi yonent bay saa saa ñëw fi ñépp di ñëw gisuma ko fi <laughs> muy Maalik ibn Duxshum dañuy wax Maalik ibn am na riwaaya yu am yu ne Duxayshin <laughs> Maalik ibn Duxayshin am yoo xam dañ ne Duxshun Duxshun ne ne akub nuun am yu ne déet Maalik ibn Duxshum waaw riwaay imaamul Buxaari yi duxshun la wax imaam Muslim indi na duxshun waaye indi na tamit li nga xamante ne mooy bil miim duxshum naka noonu al imaam at-Tayaalisi waaw Seyna Anas bi mu ko jëlee Seyna Itbaan Maalik ibn Duxshum la wax at-Tabaraani it noonu la ko soloowee duxshum kon am nga duxshum duxshum ak duxshum waaw Maalik ibn Duxshum mooy benn waaye la bu bokk ci waa Lamsaar waaye di ne ana moom ana moom mooy Malik nu mu def <laughs> lu tax gisuma ko ci mbooloo mi keneen fa qaala rajul benn waay ci ñoom ne zaaka munaafiq non kooku ngay laaj kooku la nga naan lan laa yuhibbu allaha wa rasulahu buggul yàlla tabaaraka wa taala wa rasulahu te buggul ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam bi waa ji waxee lool nag fa qaala mu wax rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag intervenir ne ko laa taqul dalik ne ko e e e bul wax loolu de ne ko lii nga wax bu ko wax waaw bul wax ne waa ji bëggul yàlla bëggul yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu bu ko wax waaw <laughs> Allahu akbar Allahu akbar léegi <laughs> bi yonent bi ay saab saab waxee loolu ne ko ala tarahu qaal xanaa gisoo ne moom Maalik moom ngay wax kii di laaj ba nga ne moom nii na mel xanaa gisoo ne moom qaala day wax te wax na te loolu la gëm ne laa ilaha illa allah te amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla yabtaxi bi dhalika wajha allah te day sàkku ci loolee eh, ngërëmu yàlla nekk nekk yàlla kese tax mu wax ko waxu ko ngir dara mooy yonent waaye saa saam seedeel ne moom dëggu ci laa ilaha illa allah moom ci waaw léegi nag bu yonent bi alei salaatu fa qaala mu daal di wax <laughs> waaji ji mooy waa ji ne <laughs> ah allahu wa rasuluhu a'lam waaw ah comme que loolu nga wax yow yonent bi alei salaatu salaam daal yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam alam mooy yéen ak ñoom ñoo gën a xam daal waaw moom itam mu reconnaître <laughs> fa qaala mu ne waaye ah yàlla ak yonent bi daal moo gën a xam waaye amaa nahnu mooy ñoom lañu xam ñun xamuñu ko waaye ñun daal li feeñ bul fàtte buntu biñ gisoon que li ngay àtte woo àtte yi dañ koy àtte yi nit ñi dañ koy teg ci li feeñ lu nëbbu nag ñu bàyyi koog yàlla waaw lu nëbbu loolu yàllaa xam ak yonentam bi mu xamal waaye ñun daal amma nahnu kanta ñun ñii daal ñun ha fa wallahi maa ngi lay waatal man mi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ha ñu ngi lay waa maa ngi lay waatal ne laa naraa gisuñu wuddahu ak soppeem ak ak cofeelam wala xadiisahu ak ay waxtaanam illaa ilal munaafiqiin moom daal waxtaanam ak yépp moom daal naafiqi daal la neexool lool moom ñun moom loolu lañ soppate kantaa nag est la ca ah loolu nag yàllaa ka bu yonentaam ñoo xam waaye ñun de <laughs> li nga xam ne moom lañ man a mën a constater mooy moom ak cofeelam ay ay ay ay ay ay waxtaanam moom daal ci naafiq yi daal la ko jëme waaw mooy di leen jàppale <laughs> neexoo naag ñoom loolu daal waaw fa qaala léegi nag yonent bi saa saam daal di koy tontu waxaat ko ne fa qaala rasulullah yonent bi saa saam ne ko nag allah yëgal ne yow mii ak yéen ñëpp xamal ko tamit xeet weeg ña fa newoon ñëpp fa inna allah yëgal ne allah borom qad dëgg-dëgg xarama ala sawara man xam ne wax na laa ilaha allah kooku borom bi xaraamal na ko sawara ci moom yabtaghi fekk laa ilaha illa allah am jooju da koo wax noonu kese de fekk mu ca sàkku bi daalika ca waxam joojee wajha li nga xam ne mooy ah mooy euh, nekk-nekk yàlla ngërëmu yàlla bëgg rek def lu gërëm yàlla képp koo xam ne loolu nga def de kooku moom boroom bi xaraamal na sawa sawara ci waa joojee mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayn daal dinañ koy solo radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma